a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa Muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wa taabi'iin wa man ihtadaa bihadiihi ilaa yawmi ddiini amma ba'd fa yaquulu al-imaam al-haafiz Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam في الباب الخامس والستين بعد المئتين kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci chapitre deux cent soixante-cinq baabu jawaazi la'ni ashaabil ma'aasi ghayril mu'ayyaniin buntu bi wax possibilité rëbb ñi nga xamante ne ñooy def ay bakkaar waaye nag du ñoo xam ne da leen di ràññee ne diw ak ñoom diw diw gisoon nañ wàll bu njëkk mi muy laay yi nga xam ne moom la sal imaam al-Hafiz an-Nawawi andi taay bi mujj woon andi mu woon wa qaala ta'aala fa azzana mu'azzinun baynahum al-la'natullahi 'ala az-zaalimiin suuratul a'raaf aaya 44 tey ñu war a dugg ci beneen wàll bi al imaam doxale ko noo xam ne wuti naa doon def en tout cas li ci téere bi andiwul xadiis yi rangale leen day wax ni lii nag liy dëgëral lii nii ci wàllu xadiis nii ma tudde bunt bi ne loolu mën naa mooy lii mu ne wa daal dinay sax fi saxiixi ci saxiix bi mooy ban du saxiix benn kese sax mu ngi saxiixayn anna rasuulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa qaala nee na la'ana allahu alwasilata walmustawsila lii wane ni mën ngaa rëbb ñoo xam ne jëf ju ñuy jëf waa jëf ñuy jëf lenn wala waa pas-pasu sàngam comme laanatullahi ala alzalimin ak ñoo xamante ne ñooy jëf yoo xamante ne ay yàqute la ngir rëbb ñay jëf loolee xoolal fii mu ne laana allah yeneen saa salaam nee na la'ana allahu borom bi rëbb na alwaasila tey jokku karawam ndaw say wax ñu jokkal ko karawam yokkal ko waaw alwaasila kay kay yokk voilà mooy ki koy def kii bu doon euh, bon mooy kiy meesaate wal mustawsila ak kay sàkko ñu mees ko ñu yokkal ko ay karawam mu ne loolu daal dinay sax ci saxi loolu nag muttafaqun alayhi la xadiis la boo xamante ne nii al imaam al Buxaari rahimahullah rahmatan waasi'atan bi daal dina koy solo comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Muslim daal di solo waaye seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo woon na ko lu jiitu. al-imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i ak al-imaam Ibn Maajah al-Qazwiini ñoom ñëpp daal dinañ koy solo. al-imaam al-Bukhaari rahimahullah duñu wax nag càllale yi jaru ko dañuy wax noonu rek comme que imaam du du taxriij yi ñu doon def comme yu mel noonu comme doxalewu ko noonu ñun itam ñu doxale ko noonu rek. mooy hadiis sayyidatu Asmaa mu ngi ko indi ci kitaabul libaas baabul wasli fi ash-sha'r par exemple indi na ko foofu. mu ne xaddatani Ahmad ibn al-Miqdaam qaala xaddatanaa Fudayl ibn Sulaymaan qaala xaddatanaa Mansuur ibn Abdirrahmaan qaala xaddatanii ummi xaddathatnii ummi an Asmaa bint Abii Bakr radiyallaahu anhumaa anna imra'atan jaa'at ilaa rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam fa qaalat innii ankahtu ibnatii summa asaabahaa shakwaa fatamarraqa ra'suhaa wa zawjuhaa yastahissunii bihaa afa asilu ra'sahaa fa sabba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alwaasila wal mustawsila fii noonu la ko ëndee waaye beneen bi dafa ne kitaabul libaas baabul wasli fi sha'ri ba léegi bi mu ko ëndiwaatee bi mu ci teg beneen version bi ci beneen càllale mu jaar ci Adam mu jëla ko ci Shu'ba mu jëla ko ci Hishaam ibn Urwa moom mu jëla ko ci soxnaam di Faatima Faatima jëla ko ci seen maam ñoom ñaani di Asmaa bint Abi Bakr mu ne qa'na la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-waasila mustawsila voilà mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi rëbb na moom sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr radiyallahu anha rëbb na alwaasila kiy jokk karaw nit ñi wal mustawsila ak kay sopp kay jokk kay digle kay demande ñu defal ko ko naka noonu la ko imaamu Muslim indee ko kitaabul libaas wa ziina baabu tahriimi fi'lil waasila wal mustawsila foofu indi na ko mu ne haddathanaa Yahyaa ibnu Yahyaa qaala akhbaranaa Abuu Mu'aawiya an Hishaam ibn Urwa an Faatimata bintil Mundhir

an asma bint abi bakr radiyallahu anhum annaha qalat ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasulallah inna li ibnatan uraysa asabatha hasba fatamarraqa sha'ruha afa asluha fa qala la'ana allahu al-wasila wal mustawsila kon sayyidatu asma mu ne benn jigéen dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko yow ndawal yàlla alayhi salaatu salaam man ka dama am doom ji jigéen joo xam xam ne Urayisa Urayisa mooy koo xamante ne nii day ab ciit la buy dóor buy dóor ciital am nag feebar bu ko dal bu tax karaw gi di dagg ndax man naa ut lu ma ko jokke bu ko defee karaw gi gudd am lu ma koy yokk nga xam doo gisee day gudd yeneen saa sa ne la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsila kon boobu mooy xadiis bi nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi ne lii day wane ne loolu lu mën a nekk la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee fii wallahu taala alam al imaam ne mu ne wa annahu te ko yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci liy wane ne man nga rëbb ñoo xamante ne nii du danga naan monsieur X ak madame Y wala monsieur U ak madame B waaye nga rëbb ña nga xam ne ñooy jëf lu bon sàngam ak ab groupe boo xamante ne lañ nekk jaaduwul mu ne loolu li koy wane wa annahu ba léegi laana sax na ne yonent bi alayhi salaam rëbb na aakila riba ki nga xamante ne mooy lekk riba loolu tamit xadiis la boo xamante ne nii euh, mu ngi ci imaam muslim rahimahullah moom mooy ki nga xam ne moom moo ko solo imaamu muslim rahmatullahi alayhi muy kondi ci kitaabul musaaqa baabu la'ni aakili riba wa muukila waaw wa muukila mu ne haddasanaa Usmaan ibn Abi Shayba mais bon balaa lool al imaam Ahmad sëriñam solo woon na ko waaye na ko noon waa sunanul arba'a ñoom ñëpp daal nañ koy solo mooy al imaam Abu Daawuud an-Nasaa'i at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullah ala al-jamii' imaam Muslim mu ne haddasanaa Usmaan ibn Abi Shayba wa Ishaaq ibn Ibraahiim wal lafzu li Usmaan qaala Ishaaq akhbar axbarana wa qaala Usmaan haddasanaa Jariir an al-Mughira qaala sa'ala Shibaak Ibraahiima fa haddasanaa Alqama an Abdillah voilà muy Alqama daal di koy jëlee ci Abdullah muy Abdullah ibn Mas'uud ibn Ghaafil ibn Habiib radiyallaahu anhu Abuu Abdirrahmaan annahu qaala mu ne la'ana Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam aakila ribaa wa muukilahu Sayyidinaa Abdullah ibn Mas'uud mu ne la'ana rëbb na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam akila riba ki nga xam ne mooy lekk riba wa muukila ak ki nga xam ne moo koy moo koy exposé nit ñi ngir ñu lekk riba kon loolu al imaam an-Nawawi loolu la wax moo tax mu ne mu ne lii ci la mu ne wa annahu waaye sax na ba léegi que alayhi salatu wassalam la'ana al-musawwirin mooy rëbb na ñi nga xamante ne nii ñooy ñi léegi musawwirin xam nga ba léegi waxaguñ ci lu leer waxoon nañ la dañuy bàyyi bu ñëw ci guntam <laughs> est-ce que mooy yi est ñuy defar ay xërëm di defar ay statue wala boog ñi nga xam ne dañuy dessinkat yi est la di reproduire ay ay ay comme ay nit di ko leen dessin wala yu mel noonu est lay wax loolu waxoon nañ la dinañ ci ñëw insha allah ci buntam xadiis boobu noonu muy li muy imaamu Nawawi rahimahullahu taala di wax ni loolu al imaam euh, euh, euh, ci euh, al-Bukhari yi moom moo ko ëndi waaye bon xadis boobu al-imaamu Ahmad jiitu woon na ko ci sëriñam waaye mbokku taalibeem al-imaam Abu Daawuda daal dina koy solo tamit waaye al-imaam Abu Daawuda euh, euh, benn côté bi la solo voilà mais li nga xam ne mooy la demee nii nii mooy moom al-imaam al-Bukhari waaye naka noonu al-imaam Ahmad sëriñam ñoom ñoo ko solo dëgg-dëgg nii al-imaam al-Bukhari rahimahullah mu ngi ko ni kitaabul buyu' baabu muukili riba mu ne haddasanaa Abul Waliid qaala haddasanaa Shu'ba an Awn ibn Abi Juhayfa annahu qaala radiyallaahu anhumaa ra'aytu abii muy Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i di Abu Juhayfa saxaaba Yonent bi alayhi salaam la woon as-Suwaa'i al-Kuufi nekkoon ñi nga xam ne ñoo gënoon a jege Sayyidinaa Ali ibn Abi Taalib ibn Xalifa rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne ra'aytu abi awn ne damaa gis sama baay de eh, abu juhayfa wahb ibn abdillah radiyallahu anhu ishtara abdan hajjama mu jënd benn jaam boo xam ne moom day def xijaama mooy ngir génne deret ju baaxul ci yaram bi voilà mu ne fa saaltu wu ma laaj ko fa qaala mu ne naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an samanil kalbi wa samani wa samani dam wa naha anil washima wal mawshuma wa akili riba wa mukilih wa la'ana al musawwir voilà lu mujj lii moo ñu dina intéressé mu ne te yonent bare sa sam rëbb na al musawwir ki nga xam ne mooy bon léegi mooy ciy defar statut wala bokk ki nga xam ne mooy euh, Euh, dessin wala yu mel noonu euh, ak yu mel noonu loolu insha allah dinañ ci ñëw mu ne kon lii sax na leneen saal sam rëbb na ak yi nga xamante ne mooy doxale mooy def jëf joojee kon lii tamit sax na di dëgëral li nga xam ne moo tax ma tudde bunt bi nii mu ne mu ne wa annahu al imam an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ne la'ana al-musawwirin waaw mooy ñi nga xam ne ñooy def jëf joojee di defar ay statue wala bokk neen wa annahu qaala mu ne te yoneen saa sallam ba léegi sax na ne na la'ana allahu man ghayyara manaar al-ard waaw mu ne képp koo xamante ne nii dafa soppi mooy xuduudal ard mooy manaar mooy mandarga yi ñuy xam ne kii fii la yem moo tax imaamu Nawawi mu ne ay xuduudaha lim jubbi bu mooy defal yi loolu yonent bi alayhi salaam daal dina rëbb képp koo xamante ne fexe nga dindi loolu te loolu xadiis bi waxoon nañ ko fan yee xadiis boobu nag eh, ki nga xamante ne moom moo ko solo mooy al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala waaye naka noonu bokk taalibeem al imaam Abu solo na ko al imaamu Nasaa'i solo na ko al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dina koy solo al imaamu Muslim mu ngi ko indi kitaabul adaahi baabu tahriim ad-dabh li ghayri llahi ta'aala moom nag dafa indi yeneen yoo xam ne imaam dina ko waxaat ci kanam hadis bi yi muy wax ne bor yeneen saa sant dugg na ñooñu ci hadis bi tamit la nekk. mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb wa Surayj ibn Yunus rahmatullah alayhima kilahuma an Marwan ku nekk ñoom jële ci Marwan qala Zuhayr haddathana Marwan ibn Muawiya al-Fazari qala haddathana Mansur ibn Hayyan qala haddathana Abu Tufayl Amir ibn Wasila qala kuntu inda Ali ibn Abi Talib Abu Tufayl Amir ibn Wasila radiyallahu anhu sahaaba la moom tamit moom itam nekkoon koo xamante ne nii ku jege woon Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne gis naa kuntu dama ne woon inda Ali ibn Abi Talib fi nga xam ne ci Seydina Ali ibn Abi Talib ibn Abd Manas eh, di Abul Hasan wal Husayn Abu Turab eh, eh, Asadullah al-Ghalib radiyallahu anhu mu ne dama ne woon ci moom mooy bu ne xalifa fa ataahu rajul benn waaye di kelo fa qaala ma kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yusirru ilay ne ko lan la la yoneen sallallahu alayhi wasallam doon def secret yoo xam ne yu mu doon wax te du ko wax ñeneen ñi fa qaala fa ghadiba Abu Tufayl nee na Seydina Ali mer ci saa si wa qaala mu ne maa kaana radiyallahu anhu maa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yusirru ilayya shay'an yaktumuhu an-naas mu ne ko yonent bi alayhi salaam amul woon lenn lenn lenn loo xamante ne nii dama ko doon déey muy fekk na bu may wax man kese nëbb ko nit ñi loolu amul ghayra sufta annahu qad haddathani bi kalimaatin arba'a sufta daal dina may jàngal nettali na moom yonent sallallahu alayhi wasallam ñeenti mbir yoo xamante ne nii qaala nee na qaala ah waaja nag ne ko waaw maa hunna yaa amiral mu'miniin waaw yooyu kon ngay wax mooy yan yow mi nga xam ne yaa njiiti jullit ñi qaala nee na mu ne ma ah la'ana allahu man la'ana walida wal walida mu ne ma yoneen saa salaam xamal na ma nee na ma man alim la'ana allahu te bi imaam dina ko wax ci kanam kon après dañ buñ ko waxaatee dañ naan rek mooy duñ gisoon sànk mu ne la'ana allahu borom bi man ka xam na walida walidahu waajuram loolu nag waxoon nañ nga li muy demee ak ak saaga sa waajur ŋàññi ko mooy da ngay saaga Euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, waajuru jàmbur moom itam mu répliqué te yaa ko waral mu ne wala an allahu waaye borom bi rëbb na ñaareel man zabaha li ghayrillah képp koo xamante ne nii dafa rendi am xar euh, loj gëléem wala loj rendi li nga xam ne mooy nag wala bëy nga def ko wala ganaar wala kanaara wala yooyu ñuy rendi wala mu picc defoo ko ngir yàlla may nga rendil ko leneen comme dëpp yéeg tuur yéeg wala maaman diw yi nga xam ne ñoo la ko digal nga def ko ci turu ñooñee te du turu yàlla mu ne kooku yàlla rëbb na ko wala ana allahu lii lépp di dugg ci li nga xam ne yii yépp yi nga xam ne day gën a dëgëral day dëgëral li imaamu Nawawi tudde buntu bi rahimahullah mu ne wala ana allahu te borom bi rëbb na man awa muhdisa képp koo xam ne fat na ci Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam koo xam ne dafa def loo yàq yàq ci kaw suuf nga xamante ne arrêté ko jot na ndax mu bañ a continuer yàqam bi yow nga ñëw di ko di ko di ko di ko nëbb quoi utal ko cachette boo xam ne di ko nëbb di ko jàppale ci planque ba nga xam ne moom la def ngir kenn kenn kenn kenn du ko jot loolu wal iyaazu billah mu ne walaana allah nag mooy bi imaam bi wax te borom bi rëbb na man ghayyara manaar al ard képp koo xam ne daal di ngay daal di ngay nekk koo xam ne da soppi li nga xam ne mooy mooy euh, kii dexalu suuf si waaw kër nga jël sa kër comme ni ñu waxoon euh, yemoo fa sa kër yem nga jëlaale terrain jàmbur am loo ci jël tuuti parce que waa ji tabaxagul nangam ak nangam wala yu mel noonu moo xam nag da nga koo jaar ci justice parce que yaa ko avocat ay moyen léegi nag ñu jox la ko même loolu buñ la ko joxee waaye yow xam nga ne li nga jël moo moo ko parce que sa say avocat ñoo gën a foor a avocat am loolu génnewula ci kii mu ne kooku borom bi tabaaraka waaw kon mu ne wa annahu te dëgg-dëgg xaala moom alayhi salaam nee na ba léegi di dëgëral li tax ma ne jawaaz baabu buntu jawaaz laani ashaabil maasi ndax ñi ñëpp ay borom moykatu yàlla lañ ghayra muayyanin waaye nag kenn du ñëw di leen naan diw diw diw diw diw déedéet waaw mu ne ta na annahu ko ne moom xaala nee na la'ana Allahu rëbb na borom bi rëbb na as-saariqa ki nga xam ne daa sàcc yasriqul baydata mu sàcc ab nen waaw loolu ab xadiis la boo xamante ne al imaamu al Buxaari solo na ko waaye al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhi moom itam daal na koy solo loolu al imaamul Buxaari rahimahullah waaye est ce que ñoom dong ñoo ko solo bala ñuy jàll ci loolu ñu ne la déedéet euh, al imaamu Ahmad seen sëriñ solo woon na ko waaye na ko noon seen imaamu Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja al Qazwiini al imaam euh, al Buxaari rahimahullah na ko ci ñaari bërëb kitaabul huduud baabu la'ni saariq idaa lam euh, idaa la'nu saariq idaa lam yusam voilà mooy rëbb ki nga xam ne mooy sàcc bi bu dee tuddoo turam doo ñëw di tuddoo yow ah njaga yow sàcc bi nga doon rek rëbb ko déedéet mu loolu lay wax mu ne xaddathana amru ibn hafs ibn ghiyath imam al-bukhari rahimahullah mu ne xaddathana xaddathani moom amru ibn hafs mu ne nettali na ma abi sama baay mooy hafs ibn ghiyath qaala xaddathana al-a'mash bi sulayman qaala sami'tu aba salih zakwan an abi hurayrata radiyallahu anil jami' an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la'ana allahu as-sariqa yasriqu al-bayda ay tuqta'a yaduhu wa yasriqu al-habla fa tuqta'u yaduhu yaduhu xadiis bi lii la mu ne borom bi rëbb na sàcc bi day sàcc nen am na ñu ko tekkee nen am ñu ne mooy casque bi nga xam ne moom lañuy teg ci bopp xarekat bi fa tuqta'u yaduhu ñu daal di dagg loxoom wa yasriqu al-hablu mu sàcc ab buum ñu daal di dogg dog li nga xam ne mooy loxoom noonu la ko imaamul Buxaari yi imaam Muslim moom tamit mu ngi ko ndik kitaabul huduud baabu asariqa wa nisaabiha foofu la ko ni mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb rahmatullahi alayhima qaala mu ne haddathana Abu ñu ku nekk ci ñoom ñaar ñu ne qaala ñu ñu ne nekk la Abu Muawiya mu jële an al-A'mash gis nga saan Abi Salih bi Dhakwaan an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fa tuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fa tuqta'u yaduhu kon hadis baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne ba léegi wa annahu ba léegi sax na kene moom yonent bi alayhi salaatu salaam qaala nee na la'ana Allahu man la'ana waalidayhi wala waalidahu mooy xadis bi ñu jóge woon sànq bu Seydina Ali bi jarul ñu ciy ñëwaat kon loolu moom lañ waxoon sànq ne yooyu yëpp am na yu muy waxaat ci kanam bu ñëwee nag dañ naan rek waxoon na ko sànq benn baagoo mu ne wa la'ana Allahu man wa la'ana Allahu te yonent salaam nee na borom bi rëbb na man dabaxa li ghayrillah képp ko rendi ngir leneen lu dul yàlla te loolu mooy ci même xadis boobu ci sax euh, euh, imaam muslim tamit waxoon nañ ko sànq mooy ñeent waxoon ne moom la ma jàngal bi ko laaj waa ji ne lan la la yonent sallallahu alayhi wasallam bi wax en secret yow kese mu mer moom Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu loolu de passage di wane comme imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax loolu day wane kàccug li nga xam ne mooy chiites euh, yi nga xam ne ñoo fees léegi rek ñoo nekk Iran ñoo commencé bari Sénégal ñoo nekk yooyu ñuy wax naan Seydina Ali daa am day secret yu ko yonent saa salaam wax yoo xamante nii que woon moo nekkoon xalifa yu mel noonu yëpp loolu day wane kàcc la parce que Seydina Ali kon duñ ko ko laaj mu mer ne yonent saa salaam amul dara loo xam ne dama koo nëbb man dafa wax ma ko bàyyi nit ñi voilà sauf que li ma wax lii te loolu mu ko wax mooy wax na ko waa te loolu ñeneen saxaaba gis nañ soloo nañ lu mel noonu kon loolu yëpp di wane kàcc yi ne moom moo tegu li nga xam ne mooy aqidatu shi'a nga xamante ne al mazmuma nga xam ne dara ci baaxul nga xam ne ne jàppe diine saaga ñi nga xamante ne nii ñoo doon ànd ak yonent bi alayhi salaam képp koo xam ne gis nañ ne daal neexu leen voilà wala boog mas naa am ak Seydina Ali leen rek ñu daal di koy eh, wax lu ñaaw te ñoom sax duñu amuñu benn kersan ak teggin boo xamante ne ñuy saaga ash-shaykhan wal imam di Seydina Abu Bakr Seydina Omar alors que Seydina Ali ku nekk ci ñoom tudd na la doom Seydina Omar moom mu jël doomam bi mu bokk ak Fatima ba pare may ko ko waaw yow loolu yépp léegi kooku noon def loolu ah ah ba mu leen leen doom yow nga ñëw jàppe noonu di leen saaga léegi yow doomam yooyu mu tudd ñooñu lan ngay defal ñoom wal iyaadu billah a'aadana allahu min al ghuruur ak wax yoo xam ne ëppal ak tamit nekk koo xamante ne fanatisme ci yenn aqiida yoo xam ne yu yées la di ko mbubbale leneen di ko taqiya wal iyaadu billah a'aadana allahu yal nañu boroom di muccal ci li nga xam ne mooy gumba xol mu ne kon kon ginnaaw ne wala'ana allahu man dhabaha li ghayri allah mu ne mu ne ta sax na ke ne yonente bi alei saatu salaam neen man ahdatha fiha hadathan aw aawaa muhdithan fa alayhi laanatullahi wal malaa'ika wan naas ajma'iin voilà mooy hadis bi ñu jóge woon da koy leeral ak bu Seydina Ali bi radiyallahu anhu mu ne te yonente saai sallam nee na waaw man ahdatha képp koo xam ne daal di ngay sos def def nga fiiha ci dëkk bii di Médina Seydina Ali moo ko nettali radiyallahu anhu hadathan am njombe aw awa muhdisan wala koo xam ne ay tojaange la def ñëw Medina nga koy fat wala mu nekk fa def fa tojaange ñu war koo jàpp teg ko yoon nga koy fat di ko nëbb fa alayhi nekk na ci kaw waajoojee def loolu laanatullah rëbbum yàlla wal malaa'ika ak malaaka yi ah, wan naas yi ak li nga xam ne mooy nit ñi ajma'ina mbooleem seen léegi xadis boobu euh, euh, mooy dina ñëw xadis boobu war na ñëw ci téere bi xadis 1804 war na ñëw ci Riyaad bi inshaa Allah xadis boobu al imaam al xaafidu euh, fii kese solo wu ko al imaamul Buxaari rahimahullah moom itam daal di moom rek soloowu ko waaye eh, taalibeem bi moo di mbokk taalibeem tamit di al imaamu muslim abul husayni daal dina koy solo voilà fekk Seydina Ali radiyallahu anhu eh, eh, loolu la wax moom imaam waaye du ñoom kese tamit ñoom ñoo ko solo al imaamu ahmad seen solo woon na ko waaye seen mbokk taalibe al imaam abu daawuda al imaam at-tirmidhi ñoom ñëpp daal nañ koy solo al imaamu al buxaari yéen ko par exemple taabu fi euh, nga xamante ne nii mooy euh, kitaabu al-jizya waaw indi na ko foofu euh, waaye indi na ko feneen indi na ko baabun xuram ah, haramul madina mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne nettali Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi bon lii sax woon na duñ ko qaala mu ne haddathana Abdurrahman qaala haddathana Sufyan mu jëlee ci Abdurrahman mu jëlee ci Sufyan Sufyan jëlee ci al-A'mash al-A'mash jëlee an Ibrahim at-Taymi Ibrahim at-Taymi an abihi jëlee ci baayam di non an an an ci Ibrahim at-Taymi jëlee an abihi muy Ibrahim Ibrahim at-Taymi nu mu tudd Ibrahim ibn Yazid ibn Sharik at-Taymi Abu Asma mu jëlee ci baayam di Yazid ibn Sharik rahimahullah an Ali mu jëlee sayyidina Ali radiyallahu anhu asadullah al-ghalib mu ne annahu qala amirul mu'minin ma indana shay'un illa kitabullah mu ne nekkul ci ñun dara ñun lu ñuy nëbb waa ahlul bayt rawatina man mii nga xam ne maay seen kilifa sayyidina Ali lu du téereb yàlla wa hadhihi sahifa ak kayit yi ngeen gis ma yor waaw an nabi te ma jëlee woon ko yi saa mu wax leen li nekk ci ci këyit al madinatu haramun ma bayna a'ir ila kaza mu ne Medina haram la mooy loo xam ne sanctuaire boroom bi moo ko ormal moo ko moo ko wattu am ñu fay tere comme Makka ni amee li nga xam ne lañ fay tere duñ fërdëb bu duñ faram yooyu duñ fa dëkk garab Medina haram la diggante a'ir benn bërëb la ila kaza ba bërëb sàngam man ahdatha fiha hadatha képp koo xam ne def nga fi loo xam ne lu borom bi tere la lu borom bi aaya la nga def aawaa wala boog nga daal di fat muhdisan koo xam ne def ko fi njom bi bu rëy la fa alayhi nekk na ci sa kaw laanatullahi karamu ko kaw waajoojee rëbbum yàlla wal malaa'ika ak malaaka yi wan naa si ak nit ñi ajma'iina mbooleem seen laa yuqbalu minhu sarfun wala adl duñ ko nangul na farata duñ ko nangul naafila ba ni mu nga xam ne noonu la jeex voilà kon hadis boobu noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala di kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi ko di kitaabul hajj baabu fadli al-Madina wa du'aa'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fiihaa bil baraka mu ne haddathanaa wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb wa Abu Kurayb jamii'an an Abi Mu'aawiya qaala Abu Kurayb haddathanaa Abu Mu'aawiya haddathanaa al-A'mash an Ibraahiim at-Taymi an abiihi qaala khatabanaa Ali ibn Abi Taalib mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib da leen a xutbal fa qaala mu ne man za'ama képp ku ne léegi nag ko dëggal Seydina Ali li mu wax teg ko ak waxu siit yu yées yi nga xam boo taxee am na ñoo xam ne buñ déggee may wax yi dañ naan mais sawaay yi wax mais siit yi sawaay yi ñoom li ñu ciwee ma ne loolu yëpp ay dóor dóor maar ko kese la loolu ñuy wane doon ci biti te pour am leen yéen waaye aqiida bu yéese bi bu siit yi jafe naa gis